Euh, li tax nag moom mooy ñu taxaw ci bëmbëstal googu maanaam ubbi ubbi googu maanaam xeetu introduction googu mooy dafa fekk ne sharia euh, dafa laaj euh, ñu am ci compréhension bi nga xamante ne moom mooy bi war et que lien bi nga xamante ne moom la am ak xayaatul kaw ni dundu àdduna bi ak le fait que doomu aadama nekk ci digg bi maanaam ci digg centre univers bi centre existence bi en tant que ki nga xam ne moom mooy xalifa borom subhaanahu wa taala muy xalifa buur yàlla euh, ci euh, kaw suuf waaye tamit ci univers bi comme ni nga xamante ne noonu la tàggatalee doomu aadama lépp lu nekk ci asamaan yi te lépp tukkee moom yàlla borom bi wa taala euh, kon loolu bu fekkente ne am nañ xam nañ loolu dañuy daal gis ne lu tax sharia am solo am maanaam am solo gi am Euh, itam sàmmonte ak sharia ak teg ci sa tànk nekk ci li nga xamante moom lañu ñu war a nekk euh, am solo bi nga xam ne moom la war a am rawatina bañ a nekk koo xamante ne da ngay topp te ay bànneexu bakkan euh, ndax topp bànneexu bakkan googu noonu moom mooy waral nit di di di di bañ a topp li nga xam ne moom la sharia indi comme li nga xam ne noonu la ko borom subhaanahu wa ta'aala waxee yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam bi fa in tawallaw yattabi'una ahwaa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawaahu bighayri hudan min Allah mu ne xamal ne su fekkente ne dëgg-dëgg topp ñu la rek maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam xamal ne message bu leer bi nga xam ne moom nga indi yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam gars ko toppul bu ñu dummóoyoo ta wallaw rek na nga xam ne lenn rek a tax mooy ne dañoo topp euh, seen bànneeku bakkan te kenn gënu sànk man adallu amul ku gën a sànk maanaam mooy euh, kan moo gën a sànku muy istifham inkaar kan moo gën a sànku bi maanaam amul ku gën a sànku ki nga xamante ne moom day topp day topp ay bànneexu bakkanam ci loo xamante ne tukkeewul ci njub gu tukkee ci borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, loolu comme niñ ko gis woon ci suñ jotaay bi weesu ak yéen ci yàlla Daawuda alayhi salaatu wa salaam moom mooy maanaam borom subhaanahu daf ko wàccee jox ko xilaafa gu mag googu euh, mooy ak xilaafatul uzma Euh, alayhi salaatu wassalaam mais euh, daf ni ko euh, yow day inna ja'alnaka xalifatan fil ardi ya Daawudu inna ja'alnaka xalifatan fil ardi fahkum bayna an-naasi bil haqqi wa laa tattabi'il hawaa fa yudillaka an sabilillah ba pare mu tekki ne inna alladhina yadhilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasu yawmal hisab kon te ne ko kon yow yent yàlla Daawuda alayhi salaam na nga nekk koo xamante ne maanaam ñun dañ laa def xalifa ci kaw suuf xilaafa googu nga xamante ne euh, xilaafa euh, bu màgg bi la euh, nga xamante ne d'ailleurs moom dañ koy xilaafat xukm maanaam wala xukmiya xilaafat xukmiya maanaam mooy acte gi nga xam ne mooy xilaafa gi nga xamante ne day mën a taxaw di joxe ay ordre ak di teg ay acte ci kaw suuf si loolu yëpp mu nekk loo xamante ne Euh, dinañ ci ñëw amaan na léegi insha allahu taala ci wàllu waxtu wi euh, li nga xamante ne moom mooy euh, xilaafa googu mu bokk ci xilaafa yi nga xamante ne ñoom ñooy forme yi gën a mag comme am na mbokk bu ñu ko doon laaj sànq rek ci wàllu xil lu tax yente al Daawuda a salaam lu ko wutaleeg moom Adama alayhi salaam ci seen xilaafa gi ñu yor ànd ak ne ñoom ñëpp xilaafa lañu yor mais mooy ne yenent yi alayhimu salaatu ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ci benn moment ci sa jamono Euh, wala ñi ci ñe en tout cas ñi ci gën a ràññeeku dañoo nekkoon ñi nga xam ne ñoom ñooy xalifa bu mag bi ci kaw suuf si xalifa borom bi subhaanahu wa xalifa bu mag bi mais que gi nag day ànd li nga xamante ne moom mooy euh, xamal borom bi xamal gi muy xamal euh, nit ki nga xam ne moom mooy xalifa bu mag bi mboolem touriste maanaam comme ni mu waxee ne allama adama asma kullaha et que xilaafa googu noonu xam-xam yi nga xam ne moom la ñu xam ci mboolem tur yi euh, loolu benn détail la boo xam ne moom la am mais sauf que tur bu mag bi mooy ismullahi al azam euh, muy téeméereelu tur bi bi ñuy wax ismullahi al azam mooy centième bi day nekk xam bi mu koy xam ak maanaam héritage bi mu ci am ndono gi mu am dafay am day day day day day partiel cest du du nekk lu mat sëkk yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo matale lépp dajale mboolem cër yi ci mboolem yenent yi amoon alayhi wasallam loolu moom mooy euh, jawaami'ul kalim bi muy wax ne ootiitu jawaami'ul kalim dañ maa jox euh, kaddu yi nga xam ne ñoo dajale ndax kaddu yooyu kalimi euh, ndax kalima kalimaatullah yi muy kaddu yàlla yi dañoo bëri mais yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam ñoom ñooy ñu synthétiser kalimaatullah yi mooy kaddu buur yàlla yi subhaanahu wa ta'aala d'ailleurs moo tax bi muy wax ci yent yàlla Isa alayhi salaam mu ne wa kalimatuhu wa ruuhun ne kaddu la boo xamante ne Euh, daf ko sànni ci sayyidatuna Maryam alayhi salaam nekk ruux bu tukkee ci moom euh, kon da gis ni kaddu googu nga xamante ne moom maanaam yent yi alayhi salaam lu fekk ni nekk ay kaddu borom bi subhaanahu wa euh, parce que tout simplement dañoo am cër ci xilaafa googu noonu maanaam mooy ne ñoom dañoo am xilaaf al xilaafatul uzma même bu fekkente ne borom bi subhaanahu wa taala ni mu leen di tuddee léeg-léeg sono ni ñu day wute. bu ñu xoolee maam Adama alayhi salaam ak Seydina Daawud alayhi salaam moom ñoom ñaar ñooy ñi nga xam ne ñi nekk nañ xalifa comme yonent Yàlla Sulaymaan alayhi salaam comme yonent Yàlla Yuusufa alayhi salaam comme maam Ibrahima alayhi salaam mais par exemple Ibrahima alayhi salaam da ngay gis ne beneen tur mooy daf ne inni jaa'ilun inni jaa'iluka lin-naasi imaaman maanaam imaam la wax dana dama laa def pour nit ñi nga nekk seen imaam maanaam nekk ci leen jiite loolu xilaafa la mais sauf que forme yi ni ñuy manifesté woo euh, moom mooy tax ñuy ñu ñu par exemple yent yàlla Daawuda alayhi salaam ñu jox ko xilaafa boobu nga xamante ne moom lay taxawe te loolu noonu euh, xilaafa boobu nag bu mag bi nga xamante ne mooy al xilaafatul uzma mooy bu mag bi nga xamante ne moom la yent yàlla salaam amoon euh, muy moom la xeet yeneen bi sallallahu alayhi wasallam retrouver wu ci xilaafa boobu mais en tant que plus que le plus loolu mais le fait que sax ñu doon li nga xam ne mooy jawaami ol kalim d'ailleurs loolu moom moo tax xissawu euh, maam Seydina Daawuda bi alayhi salaatu ak ñaari malaaka yi ko borom subhaanahu wa ta'aala wàcce loon euh, comme ni ko Alxuraan waxe iz tasawwarul mihrab bi ñu ñëw goo li nga xam ne mooy mihrab bi euh, ñëw wàcc dégg nga fa fazi'a minhum mu tiit ci ñoom maanaam comme dañ kaa bett rek wàcc mu daal am mu daal di loolu euh, mooy ne euh, ñu ne ko laa tax bu ragal xam nga loolu rek day wane ni ñooñu du ñoo ay doomu aadama parce que yéen ci yàlla Daawuda alayhi salaam nguur gi mu amoon ak ni mu tolloon ñu koy bettee noonu di di ñu wàcc <coughs> ànd ak ko ba pare naan ko bu ragal loolu moom euh, dëgg-dëgg bu nekk maanaam moom en tant que buur ñemewuñ ko maanaam bu doon ci nit ñi lañ maanaam njaboot gi la duñ ko ñeme mais sauf que message bi ñu yónnee mooy ne borom subhaanahu wa ta'aala euh, maanaam image bi mu joxe mooy daf ni eh, haaza axii lahu tis'un wa tis'uuna na'jatan wa liya na'jatun waahida fa qaala kafilniihaa wa 'azzanii fil ni ko yooyu gisoon nañ ko euh, ne voilà kii dafa am benn euh, mbote ñun man ma am juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent loolu image la boo xamante ne dañ ko effectivement. Euh, maanaam ngir ne yénti yàlla Daawuda alayhi salaam warul prétendre lu ëpp li nga xamante ne moom la ko borom subhaanahu wa ta'aala jox et que li ko borom subhaanahu wa ta'aala jox loolu daf ko war a doy te loolu moom la waxoon yénti yàlla Muusaa par exemple alayhi salaam yaa Muusaa inni stafaytuka bi kalaa bi bi bi risaalati wa bi kalaami fa khudh ma aataytuka wa kun mina shaakiriin yow yénti yàlla Muusaa alayhi salaatu salaam jëlal li ma la jox man dama laa tànn inni stafaytuka bi risaalati ci sama risaala wa bi kalaami ak sama kaddu kaddu bi yow ak tamit moom ci jëmmi boppam la fekk mu bokk ci kalimaatullah kàddu yàlla yi mu ne loolu nag euh, yow yeneen yow yéen ci àlla Musa alayhi salaam kon na nga jël loolu téye te nga si bokk ci ñuy gërëm yàlla borom sant bi ko sant voilà loolu nag. parce que ci yàlla Daawuda alayhi salaam dafa bëggoon def maanaam xilaafa bi ni gën a mat sauf que incarné tur yàlla bu mag bi mooy ci anam gi mu gën a mate loolu yenent bi moo ko moom sallallahu alayhi wasallam moo tax moom moom ci boppam yenent mooy al yàlla bu mag bi moom ci boppam mooy al ismul azam voilà voilà comme niñ ko wax ci jawaayam xaqaayiq daq huwa al ismul azim akbaru ismi voilà huwa sirrul urud wal jarba yi yenent bi la sallallahu alayhi moom mooy turu yàlla bu mag bi kon euh, loolu nag euh, mu mu feeñu maanaam ne Euh, comme yéen ñaar ñi kat kii sama mbokk la dafa am benn voilà euh, maanaam maanaam daf ko daf borom subhaanahu wa ta'aala daf daf daf ko doon wax ne ko mébét juróom-ñeenti <laughs> maanaam téeméeréel bi bu mu ko mébét ci anam gi mu gën a mate euh, moo tax mu daal xam ne dañ ko nattu moom yent yàlla Daawuda alayhi salaatu wassalaam mais pour rek ne moo tax bi koy wax nag ne ko en tant que xalifa yàlla ci kaw suuf yow bul topp bànneex bul topp see bul topp mukk bànneex parce que ba bànneexu bakkan yi maanaam di di topp rek sa passion say pulsion comme ni mu xewee ci àdduna bi nga xamante ne nit ñi léegi loolu rek lañ topp li leen neex li bëgg li ñu xalaat li ñu namm euh, après suñ ci paree ne namuñu dara ak yeneen ak yeneen yo maanaam loolu rek lañ bëgg def àdduna ba nga xamante ne yi nga xamante ne dañoo nekkoon ay valeurs yu mag yoo xamante ne yu am solo la comme par exemple Euh, maanaam di dëggu euh, baax di xool lu baax rek nga nekk ci loolu nekkatul valeur bu nit ñi di topp parce que tout simplement seen ba neex bakkan rek que tout simplement jàpp nañ ne maadaama ne ñoom li leen neex neex na leen loolu amul lii ci des amatul solo ba nga xamante ne sax xattaa yi nga xamante ne moom mooy ay ngor ay euh, maanaam jàppante ci lu baax ba pare kóllëre maanaam ak yooyu yëpp nekkatul ay valeur maadaama ne nit ñi lii moo leen neex et que lii leen neex loolu la que maanaam da ngay gis koo xamante ne euh, euh, maanaam ay xaritam ay àndandoom ñi wala ñi nga xamante ne ñooñu la bokkal ay projet wala ñooñu la bokkal di dox ay yenn mbiri moom bu demee bu gisatul boppam maanaam dans le sens que ne euh, li ko neex daal mooy leneen rek maanaam da koy day day mën a bàyyi lépp maanaam day mën a laisser tomber ñëpp projet bi yàqu parce que tout simplement moom moom moo bëggatul maanaam moom la neexatul da ngay gis tamit ñoo xamante ne dañuy nekk ci néegu sëy am ay doom am mais yëpp parce que tout simplement euh, voilà bëggatuma ki voilà sama plaisir d'abord sama nangam d'abord loolu rek tax ñu yàq sëy bi tax seen famille seen doom yi walaakaar c'est-à-dire que y a des choses yoo xamante ne euh, parce que tout simplement topp bànneex la maanaam nit ñi léegi amatuñu valeur yooyu nga xamante ne ay ngor kóllëre yooyu amatul solo et que li ñëpp bokk mën nañ koo yàq tas ko pasat ko mais yàq ko carrément parce que tout simplement voilà tout simplement yëpp maanaam jàpp rek ne bëggatuñu daal maanaam je n'aime plus je ne veux plus voilà samay désir maanaam gars loolu rek léegi la ñuy topp nga xamante ne seen adduna bi yëpp seen seen maanaam bànneexu bakkan da leen a noon boole koog nag dëgër bopp du du duñ sax nangoo déglu ku ku mën wax ak ñoom tellement que seen passion yi maanaam seen bànneexu bakkan yi ñoo leen dominer comme li alquran afa man ittaxada ilaahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmi voilà xanaa du borom subhaanahu wa ta'aala di wax bi sallallahu alayhi wasallam wax maanaam ni am na ñoo xamante ne moom pour nga gindi leen c'est presque impossible mooy ñi nga xamante ne euh, bànneexu bakkanam la jël def ko yàlla ba muy jaamu maanaam moom amul ki maanaam ni de manière euh, inconditionnelle lay toppee bànneexu bakkanam borom subhaanahu wa ta'aala sànq ko ci kaw xam-xam maanaam day nekk koo xam ne xam na ni lii jaaduwul lii baaxul lii moo. nekk ci lu baax lii moo bon mais ñoom comme bànneexu bakkan rek rek rek la ñu topp leneen ci loolu rek la ñu ne comme niñu ko waxee nga mbokk euh, sànq rek ay nga xamante ne de euh, lu baax sax tey buñ ko téyee lu baax loolu sax ci mën a duñ ci mën a jouir carrément maanaam duñ ci mën a ko mën a jariñoo carrément parce que lu tax parce que comme ay xale xale boo ko joxee benn jouet day foog début bi dina day passionné bëgg di kontaan di foo nga gis ko muy muy mu kontaan bëgg mais bu ñu demee dix minutes vingt minutes après day affaire bi daf koy commencer soof mu sànni ko wala mu yàq ko te même xale gi comme ni ko gars yi di gisee ñi am doom ñëpp xam nañ li may wax boo leen day jox exemple début bi nii dinañ ko bëgg bu dee bëgg nañ ko mais bu ñu demee ba suur rek nga gis ñu commencer yàq loolu nit dañoo mujj dem ba nga xamante ne seen adduna lañ ko euh, maanaam nga xamante ne seen bëgg-bëgg yi seen namm-namm yi seen bànneexu bakkan yi ñoo leen ñoo leen dominer ci lépp kooku nag dootul mën a nekk ci xalifa bi nga xamante ne moom moo wara a defar ci adduna bi kooku dootu ko mën a nekk moo tax boroom subhaanahu wa ta'aala daal ci teg ne wa xatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa daal ne fa man yahdihi euh, min ba'dillah afala tadhakkarun mu ne kooku nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala dafa jël xolam da ko tëj xatama ala qalbihi wa sam'i ak ak dégg-déggam ah, ah, ah. mais wa ja'ala ala basari ghishawa gis-gisam la jël daal di ci muuru mbàjj fa man yahdihi min ba'dillah ko kan moo koy jindee ci ginnaaw yàlla afala tazakkarun xanaa doo leen fàttaliku gis nga maanaam xanaa doo leen fàttaliku muy dellu sax ba ci nga war a fàttaliku kóllëre gi nga dox waxoon ak sa borom subhaanahu wa ta'aala ne ko ko war a jaamu daa iman et que loolu mooy alastu bi rabbikum ba nga wax fara fàttaliku loolu maanaam même boo ko fàttalikuwul au moins nga xam ne borom bi wax na ko ne da ngaa war a jaamu et loolu mooy contrat bi ngeen fasante woon balaa ngay ñëw ci kaw suuf et que da nga ne woon loolu ngay nga nar a def nga nekk ci loolu mais nit ñi déedéet euh, yàlla nañu yàlla sàmm mais léegi adduna bi kenn ku ci nekk sa gis-gis moo la doy sa bëgg-bëgg moo la doy sa namm-namm moo la doy man nii nii laa ko bëggee awma compte bu ma rendre à personne maanaam loolu moom mooy idéologie yi nga xam ne ñooy dox loolu nag képp kuy doxee noonu ah njaalbeen gi da mën naa neex waaye mujj du mën a neex parce que même ci film bandi bi moom mooy mujj fu kon voilà maanaam euh, loolu ay mbir yoo xamante ne maanaam nit ñi maanaam dañ koo war di sàmmonte euh, loolu moom moo tax euh, ci suñ jotaay bi weesu tamit kon nga ne tàmbali woon nañ ci wàllu waxtu yi maanaam ne dafa am ay ne jaamu jaam bi dafa am ay xaal yoo xamante ne dañuy baamu ci moom maanaam dañuy répété wu ci moom et que warul bàyyi xel lu dul jamono ji nga xamante ne moom mooy bi teew lu tax parce que li weesu dafa dem dem na et que euh, lii ñëw ñëwagul maanaam li ci kanam xamoo boo di ko fekk wala déet kon yow li nga war concentré wu au lieu ngay nekk di di di préoccupé wu lu ëpp ci li weesu ak li di ñëw malgré que mat na sóoraale mat na bàyyi xel comme sama mbokk wolof yi li ñuy wax ëllëg euh, loolu tamit xam naa ni sama mbokk mbayee ni ñoo koy joxe exemple ëllëg du añ du mais mat na sóoraale euh, mais exemple yu baax la quand même maanaam voilà euh, mais xam nga kon yooyu et que da sàmmonte ak maanaam waxtu mooy waxtu bi nga xam ne moom rek la moo am en réalité benn waxtu boobu la loolu ci suñ jotaay bi weesu gisoon nañ la fait que ni temps bi ci boppam dafa illusoire maanaam euh, te wax wax la et que li existe en réalité mooy al waxtu mooy heure bi heure bi nga am moom moo existe voilà mais que temps le temps en tant que tel zaman loolu lu illusoire la maanaam nekkul benn réalité bu am voilà euh, léegi ci kaw loolu euh, dañu war gis incha allah ci note de bas de bi li nga xamante ne moom la ci euh, doon wax mu ne mu ne Euh, an hizbil waqtil fard an hizb ci mbiru al wax waxtu al waqtil fard waxtu yi nga xamante ne benn kese la mooy waxtu yi nga nekk qaala ibn Ata'illah Iskandari mooy al imaam euh, Abul Abbas Ahmad ibn Ata'illah Iskandari radiyallahu anhu fil xikam ci al xikam mooy xikamul ata'iyya yi euh, partie bii ne gisoon nañ ko ci al kunuzu kunuzul haqaa'iq maanaam kanz al euh, ci kanz bu njëkk bi kunuz ci kunuzul haqaa'iq dën bokk na ci sax ci al kunuzul ashara muy juróom-ñaareelu bi ci al kunuzul ashara euh, <coughs> gisoon nañ ko ci allah dañ koy jàll euh, mais terewul bu jaree ñu am luñ taxaw seetlu ñu taxaw ko mooy suqukun dafa ne fil xekkan ci xekkan yi mooy xekkan ataaya parce que Euh, am na sax boroom xam yi wax ne euh, ne maanaam tellement que xikam dañoo am solo parce que Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu day wax ne xikamul ataya mooy yi nga xamante ne euh, mbooleem sóobu waayu yoonu yàlla mi ngi ci maanaam étape bu sóobu ci yoonu yàlla yëpp trajectoire bi lépp du début à la fin mi ngi ci ak xikamul ataya c'est que mu am ci boroom xam yi nitu yàlla yi radiyallahu anhu ñu naan bu doon dada dagan ñuy jàngaloo maanaam ñu permettre ñu jàng leneen lu dul alxuraan ci julli xikamu attaayé yi lay doon ngir am solo ñu am solo mais loolu waxit la pour wax ne vraiment dafa am solo trop mooy xuququn fil awqaati yumkinu qadaa'uha wa xuququl awqaati awqaati laa yumkinu qadaa'uha xuququn ay wax ak ay yelleef fil awqaati ci waxtu yi te yooyu moom yumkinu jàpp dina xawxa uxaa ngir mën ko fay maanaam ay àq yi am ci benn waxtu loolu mën naa nekk ne nga mën koo fay wax xuquuqul awqaati waaye nag àqi waxtu yi ci seen bopp laa yumkinu qadaa'uha laa yumkinu du jàppandi qadaa'uha fay euh, dinañ ci ñëw insha allahu léegi mu ay li mooy am na xuquqa naka àq yi yi nga xam ne fil awqaati ci waxtu yi la muy loolu foofu la la waxu <coughs> ak man um naa faay laa yam mooy xuququn fil awqaati yumkinu qada'uha wa xuququl awqaati laa yumkinu qada'uha foofu la wax jàmm léegi nag moom muy expliquer mu <coughs> ay li mooy am na xuquqa ne wax àq yi yelle fi allati yi nga xam ne fil awqaati ñi ngi ci waxtu yi fëyee te ñoom ñooy lan ab taatu topp yàlla allati yi nga xam ne ayyana euh, ràññeete leen na ko allahu bur yàlla aji kawe la xàññeel ko waxtaan ay waxtu maanaam topp yàlla yi nga xamante ne borom subhaanahu wa dafa ne lii ci waxtu sàngam lañ ko mën a def loolu moom am kana jàpp dina qada'uha ñu fay ko wa in donte kaana nekk na yu sama def na ko tuddee mufra mufratan mais ak sàggane la maanaam ne kii da koo sàggane maanaam ne bu fekkente ne par exemple borom sonal daal daf ni nangam jotee na ngeen def nangam bu waxtu sàngam amee jotee na ngeen def nangam loolu soo ko deful ca waxtu woowu ba waxtu wa génn loolu mën nga koo fayaat te boo ko fayee loolu danañ la tuddee ne da nga kaa da na waaye nag. ba'du shar lenn ci mbon ahwanu moo gën a woyof min ba'du ci leneen maanaam mooy euh, nga fay ko quand même moo gën nga bañ koo def jutu ñaar yëpp lu bon la maanaam bañ par exemple julli bañ a julli ci waxtu bi li muy garaaw garaaw garaaw parce que bàkkaar bu garaaw boo xamante ne xaqiqatan bu ñuy wax euh, ak kabaa'ir yi bàkkaar yu mag yi bu ñuy soixante-dix yi ñuy wax en fait euh, bokkaale moo ci gën a garaaw par exemple Euh, mais fat waxtu julli moo ko gën a gat moo moo ci tegu maanaam bañ a julli waxtu moo gën a garaaw rey par exemple contrairement à ce ñu bari nuñ ko imaginer wul maanaam kon ñu bañ koo neenal lu garaaw la wala boog koor nga bañ a woor weeru koor te man ko moo gën a garaaw rey nit loolu il faut ñu xam ko euh, léegi maanaam mais loolu jubluwuñ ci ne garaawul mais liñ ci jublu mooy rey nit li muy garaaw garaaw garaaw ok garaaw na ko gën a woyof kon ak yi nga xam ne ñoom ñooy euh, topp maanaam ñoo nekk ci euh, topp yi maanaam yi nga xam ne borom subhanahu wa moom la ràññeet le loolu xaa waxtan dañoo amee waxtu voilà <coughs> kon ñoom dañoo amee waxtu mu ne waaye wa am maa xuququl awqat ndaal nag àtti waxtu yi bi an fusa ñoom ci seen bopp fa yooyu mooy lan muraqabatul haqqi fuglu buur yàlla bii dëgg fuglu mooy euh, mooy surveiller am vigilance loolu mooy fuglu kon fuglu <coughs> buur yàlla bii dëgg aw musaadatuhu wala boog ngay Euh, nga ngay jàmmarloog moom maanaam nga di ko euh, xool di ko settantal ci maanaam mooy di ko contempler loolu moom mooy lan mooy àqi waxtu yi loolu mooy àqu waxtu yi kullu waxtu maanaam mooy lan mooy ne jamono ji dafa am àqi boppam loolu wute na ak àq bi nga xamante ne moom la ñu war a jamono ji déedéet maanaam dafa am àq bi nga xam ne moom nga war a nekkee ci jamono ji maanaam parce ci biir temps boobu lañ ko def boobu moom bu la faatee mën nga koo fayaat mais dafa am waxtu wi dafa am àqi boppam boo xamante ne boobu moom mënoo koo fay te mooy lan mooy ngay bàyyi xelu yàlla saa su ne muy foglu bi di xam ne yàlla mi ngi lay tiim ngay teewlu borom bi subhaanahu wa te diko ko gis ci mbir yi maanaam di bàyyi xel ci mbir yi te di gis ak sa bët loolu moom saa su ne la war amul su ceeb buy jàll te warul te bu la faatee loolu mënatoo ko fay waaye kullu wahidin képp kenn ala qadri ci dayo wus i di kàttanam ak man-manam maanaam kenn ku ci nekk daf lay war ci lu askanoonte ak yow li nga mën voilà li nga mënul laajuñu la ko d'ailleurs comme ni borom subhaanahu wa ta'aala wax ci sourate Talaq aaya bi la indi juróom-ñaareelu aaya bi mu ne laa yukallifu Allahu nafsan illaa maa aataaha laa yukallifu du togg jëf maanaam du yan Allahu bu yàlla nafsan bakkan benn bakkan illaa ndere lulul maa la nga xam te ne aataaha def na ko borom subhaanahu wa ta'aala possibilité bi mu la jox rek. loolu lay teg comme charge ci mboolem mbir yi nag la du la teg loo xamante ne yow attanoo ko mënoo wala boog moyens yim la jox permettre la nga réaliser loolu non loolu yàlla du la laaj mais selon ses possibilités war nga def yitte ba nga xamante ne euh, di nga teewlu borom bi subhaanahu wa taala ci mbir yu ne ko jaamu ci mbir yi mu ne waxaawi xuquuq ak yi nag isa faata su faddoo gis nga faata lu faddo maanaam wolof sax ku génn àdduna danaan faatu daa faatu hmm? mooy ngir faddu gi mu faddu moo tax ñu naan daa faatu am dundam faddu la kon su faat su fa su fa su faddoo waxtuha waxtoom kooku ne laa yumkinu du jàppandi qada'uha ak fayam loolu moom dootul jàppandeet lu tax is ndax al waxtu saani ñaareelu waxtu wi ñeel la ko xàqum ak ak boo xamante ne ak yelleef boo xam ne maxsuusum jagoo la boo xamante ne moom moo ko jagoo maanaam kon dafa am wax moom it jagoo loo xam ne laa yasaw du yaatu ba daj xayruhu leneen maanaam leneen xaju ci lu dul àq boobu loolu moo tax tey par exemple euh, loolu day revenir ci biir yi nga xamante ne sax xattaa daf laa fàddu te nga mën koo fay mais même soo ko fayee doo ci am tiyaaba googu moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dog benn bés par exemple ci weeru koor bu wooroon ba adduna bi jeex ak dahra maanaam ba adduna bi di tukki muy woor tous les jours du fay bis boobu en fait réalité bii moo tax xaqiqa bii la xaqiqa moom moo ko waral maanaam mooy même julli noonu la mel woor noonu la mel leneen lu dul noonu ci mboolem jaamu yàlla yi mboolem mbiri noonu la mel maanaam mooy ne waxtu woowu dafa précieux dafa am solo ba nga xamante ne soo ko lañ ca war dañ koy dëxëñ mu dem waxtu wi day dem comme bi dañuy jàll su xasee ba jàll yoo xam ne moment boobu nga ko mënoon a def te waxtu woowu la xajoon te comme defu ko ci barke maanaam dafa am barke bu spécial bu nekk ci waxtu woowu ba tax yàlla digle ko ci maanaam julli par exemple tis tàkkusaan jot na nii balaa timis nga war koo julli dafa am barke bu ci nekk bu spécial ak ngëneel gu ci ne ak ay xeeti mbóot secret ay leer yu nekk ci waxtu wii nga xam ne tàkkusaan nga ko ci war def ba soo ko ci deful fu rëccee mënatoo dabaatal mukk secret boobu leer yooyu mënatoo koo dabaatal mukk boo doon julli ay téeméeri junni rakka par bés ngir dabaatal ko dootoo ko mën parce que dafa spécial voilà et que heure bu nga bëgg ci def leneen <coughs> tey bu fekkente ne dañoo xool par exemple waxtu yi nga xam ne moom la ñuy wax te mooy euh, waxtu bi nga war a jaamu yàlla maanaam war bàyyi xel borom subhaanahu wa ta'aala euh, moment boobu par exemple seconde bi ñu ne wala minute bii ñu ne nga xam ne war naa cee teewlu sama borom subhaanahu wa ta'aala jàpp ne mi may gis lépp lu ma nekk xam na ko te war naa sàmmonte ak sama bopp ba sama xol toroxlu ci kanamam. bu ma minute bi rëccee te ci laa ko war a def beneen minute bi damay am beneen dama loolu daf may war mais comme daf may war te mënuma ci def leneen lu tolloog maanaam ni ma waree woon ci minute bi weesu noonu la ma waree nii itam bu ma bee rëccee maanaam mënuma remplacer bi ma war a def nii pour remplacer ko bi weesu parce que bii tamit daf ma cee war rek ba mat sëkk maanaam mbir mi noonu la demee loolu moom moo su waxtu wi fàddoo duma ko mën lu tax parce waxtu ñaareelu waxtu itam dafa am ay àq moom tamit yoo xam ne ay yelleef yoo xamante ne dañu koo jagoo yoo xamante ne leneen xaju ci lu dul loola kon fa maa amul min lahzatin ci géndeeku muy ab benn ceeb illaa lu dul wa yajibu ne dana war alayka ci yow fii xaar ci waxtu woowu maam ci gindeeku googa an takuna ci nga nekk amilan di aji jëf lillahi ngir bur yàlla mustaxilan di aji soxla woo kexe fii ci waxtu woowa bi ma ci li nga xamante ne yusilaka moo lay jokkale ila qurbihi ci jegeñ ko moom borom subhaanahu wa ta'ala war yi baaxu ak waxtu woowu loolu rek moom moo la ci maam dala moom moom nga ci war a kon euh, amul comme que noonu la demee ceeb bu ne xefa kippi gu ne daf la ciy war euh, ne nga war a def loo xamante ne da nga ciy da nga koy soxlawoo mooy soxla soxlu mooy préoccupation moo wolof sax soxla lay wax da donc da préoccupé ci mbir moomu anam goo xamante ne Euh, danga cee war a def lu lay gën a jegeñal yàlla borom subhaanahu wa ta'aala luy tax nga war ko gën a maanaam ngay am ngërëmam te loolu danga cee war a nekk ci jamono jooju voilà wa hada lii nag maanaam mooy maanaam qawlihi wax gi mu wax moom euh, imam ibn Ata'illah radiyallahu anhu mais bi muy layal wax ju njëkk ji bi mu naan huququn fil awqati yumkinu qada'uha wa huququl awqati la yumkinu qada'uha wu xaq yi am xaq yi nekk ci waxtu yooyu mën nañ si na koo fay waaye xaq yi nga xamante ne ñooy àtti waxtu yi ci seen bopp ñoom mënuñu ko fay dama ne is ndax maa min waqtin amul benn waxtu yaridu boo xam ne rot na illaa lu dul ne walillahi ñeel na buur yàlla alayka ci yow fii ci waxtu woowa xaqun ab àq jadiidun bu bees wa amrun ak ndigal moo xamante ne akiidun bu feddaliku la amul benn waxtu buy rot lu dul ne borom subhaanahu wa taala eh, daf laa gàll ci saw loos am daf laa teg ak bu bees ci waxtu woowa ak mbir moo xamante ne daf koo dafa feddaliku maanaam ndigal loo xam daa feddaliku voilà lu feddaliku mooy loo xam ne dañ ci insister voilà fortifier ko dëgëral ko kon fa kayfa ana naka taqdi ngay mën a faje fii yi ci waxtu woowa xaqa ghayruhu aqu xaqun ak ak xam ko ak xayro bu beneen waxtu munu ko wa anta te fekk yow lam taq bi fayaguloo maanaam matalaguloo xaqullahi aqu yàlla xaqallahi aqu yàlla fii ci waxtu woowu ba tey maanaam waxtu wi ñëw na waxtu say devoir maanaam da ay devoir yu la war fii ci waxtu wi voilà <laughs> mais waxtu bee dafa dafa wees moo tax <coughs> voilà moo tax euh, ay li muy tekki mooy muy firi wax mu ne maa min waqtin amul benn waxtu aw lahzatin wala ak géndeeku boo xam ne taridu dana rot alayka ci yow gis nga rot taridu dana rot alayka ci yow ayyuhal abd yow jaam bi illaa lu ne walillahi ñeel na bur alayka ci yow fii haa ca waxtu woowa ci géndeeku googa xaqun ak aq jadidun bu bees min zikrin moo xam zikar la nga war moment boobu zikar dala cee war aw fikratin wala boog xalam mooy méditation xalam hmm? aw wala boog nazra ak gib ak ak xool aw wala boog min muraqaba euh, loo xamante ne ak fuglu la mooy bàyyi xel yàlla di xam ne mi ngi lay surveiller vigile nga am vigilance boobu aw boog mushahada ak jàmmarloo mooy fekkantal euh, jàmmarloo toog maanaam bi nga war di contempler borom bi subhaanahu wa taala aw wala boog min moo xam am na lu la ci war loo xamante ne ak liggéey la boo war a defal borom bi subhaanahu boo xamante ci sa jëmm la aju maanaam bu ñu mën a làmb la aw boo xamante ne ko boo xam ne xasiya ko jug la aw xam ne ko jug maanaa la maanaam mooy intellectuellement la la la war wala spirituellement amul waxtu wuy jaar lulul ne dafa am lu la ci war yow loolu moom mënta ne maanaam mënoo nekk ci moment boo xam ne dara waru la loolu amul maadaama ne yow ñëw fi ci kaw suuf jaamu yàlla moo fi indi maanaam amul waxtu woo xamante ne lenn waru la loolu moom moo tax ku ne par exemple mën naa dem di caaxaan ak di def yëfi naan parce que àdduna lañ ne day def yëfi àdduna naam yëfi àdduna da nga bien sûr parce que yëfi àdduna mooy lan mooy li la yàlla li la la war a lan ci parce que àllaxira moom kenn dootu la fa waxti ne la léegi deel julli julli juróom kenn dootu la fa waxti deel woor weeru koor kenn dootu la waxati aji jël Makka kenn dootu la waxati kenn dootu la waxati kenn dootu la waxati àllaxira loolu jeex na fa yëfi adduna fii la loolu am yëfi adduna moom moo am ñu teg la togg la jëf maanaam nga nekk ci loo xamante ne day laaj xat-xat day laaj coono day laaj nga xeex sa bànneeku bakkan bu àllaaxira amee conséquence li nga nekkee woon fii rek moo ci des amul leneen conséquence li nga nekkee woon fii la loolu moom moo tax euh, xam-xam yi aju ci waxtu yi al waxtu yi loolu dafa bokk ci awlu moon xilaafa maanaam incarnation xilaafa daf cee bokk moo tax Euh, borom subhaanahu wa bi muy wax yénte àl Daawuud sax daf ne wa aataynaahul hikmata wa fassal xitaab dañ koo jox xikma xikma euh, ak faslul xitaab fasl xikma mooy sagesse ci zahir mais mooy euh, xam ne moom la gën a faslal xitaab mooy teqale kaddu yi jokkalante kaddu yi mooy yàlla borom subhaanahu wa ta'aala li mu wax ak yow ci waxtu wu nekk nga nekk ci nga xam lan moo la ci war ak ci lan ngay nekk ak tamit temps bi nan la ko tege nan la tegee jamono ji ba nga xamante ne nan la adduna bi di wërwërloo ba nan la waxtu yi di amee waxtu yi nan lañ tegoo donc ce qui fait moom moo tax ñi am incarnation en tout cas cër ci xilaafa googu dañuy am daa iman mooy ah ci ñenn ci groupe aarif billah yi surtout abdaal yi dañuy am xam-xam bi aju ci wàllu climat yi nan lay taxawe nature bi naka la taxawe planète yi nan lañuy euh, circulation bi naka lay demee ak asamaan yi ni ñu tegoo benn bu ci nekk fan la tegoo ak lu tax mu tegoo ni mu tegoo ak nan lañ ko dëgëral tey am bi xëyri amadin tarawnaha comme ni ko alquran waxe ci lu dul keno boo xamante ne bu ñuy gis la mais keno bu existé mi fi mooy euh, euh, mooy xaqaayiq yi ci aju te xaqaayiq yëpp xaqaayiqu alquran lañ moo tax soo grawul soo soo su dee xamoo ko dundal ci alquran ak sunna yaa ngi ci keno googu keno mooy mooy poto bi pilier bi voilà et que euh, moo tax li nga xamante ne moom la euh, akaabiru aarifiina yi di xam mooy par exemple xam-xam yi aju ci faslu xitaab mais euh, aju ci xikma dëgg-dëgg faslu xitaab mooy nu mooy mooy tekkale jokkalante kàddu gi mooy détails yi nekk ci allocution bi maanaam li borom subhaanahu wa ta'aala di wax ak nit ñi mais ci li nga xam ne moom mooy xigma bi loolu euh, beneen beneen niveau la boobu moom vraiment euh, ulama ul waarisu la ñoo koy xam maa ñi xam ne vraiment ay héritiers lañ quoi les les vrais héritiers mohammediens voilà mooy xam xam ne ñoom ay ay borom ay ndono lañ voilà duñu ay yeneen alayhi salaam mais dañoo xam-xamu yeneen yi alayhi salaatu euh, kon li nga xamante ne moom mooy d'ailleurs moo tax ci biir loolu dañuy maanaam xam-xam par exemple bi aju ci di différencier entre par exemple fan yi naka la boroom subhaanahu tegee bis yi bu par exemple kullu yawmin huwa fi sha'n bis bu nekk boroom subhaanahu mi ngi ci ay mbir bis yi maanaam juróom-ñaari bis yi lan la ak juróom-ñaari bis yooyu nan lañ tegoo parce que juróom-ñaari bis la tamit yoo xam ne ñoom rek ñoo existé amul beneen bés bu existé juróom-ñaar rek et que adduna bi du début à la fin ci azal ba abat juróom-ñaari bés kese moo am te juróom-ñaari bés yooyu ñoom ñooy awu ci suñu biir ba ñu foog ne en réalité yi dañoo bari dañuy répété wu maanaam jours yeneen la baam yu bari la mais en réalité juróom-ñaari fan yooyu rek ka fi nekk mais juróom-ñaari fan yooyu tamit dañoo am ay nu ñu nu ñu nu ñu tàqali am na ci bis yi nga xamante ne ñoom ñooy ak ak d'ailleurs ak seen guddi et que ay yar mooy tajalliyaat yi feeñ waaye yi borom subhaanahu wa ta'aala di feeñoo ci période bu loolu moom mooy ayyaamullah ñu naan fa zakkirhum bi ayyaamillah fàttali leen fanu yàlla yi bisu yàlla yi euh, moo tax euh, ayyaam yawmu day tekki tamit comme xare comme ne wa yawma hunaynin iz euh, a'jabatkum kasratukum ak wa yawma badrin xeet yooyu noonu yëpp bis maanaam xare maanaam mooy mooy feeñuwaay boobu mooy li xew xew-xew yooyu la maanaam kon du bis rek Euh, lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche maanaam c'est vrai que yooyu ñoom ñoo ñoo téye lépp parce que bi naan yu kawirul layla ala nahaar wa yu kawirul nahaara ala layl fan yooyu bokkul ak bim naan laylu yasluhu minhu an-nahaara fa idha mubsirun mooy ay yaamu salxi loolu beneen la fan yeneen i mbir la mooy fan yi nga xamante mooy fanu euh, feex yi salxu mooy feex maanaam xar boo ko rendee ni nga koy feesee noonu fees waaw et guddi gi moom mooy cosaan et bëccëg gi moom maanaam guddi gi moom moo ko jur mais ni ñu demee loolu tamit beneen niveau beneen mbir la après mu am ay yaamul ilaaj fan yi nga xamante ne mooy fanu sëy yi voilà yuuliju layla fi nahaar wa yuuliju nahaara fi layli ak secret yi daw ci diggante mbir moomu maanaam bi ci biir yooyu ñett xeetu fan yi duñ benn et ni ñuy duggantee ak li nga xam ne moom moo ci wër-wër loo loolu yëpp du benn jarul ñuy parce que suñ ci naree taxaw day gudd day bëri peut-être que buñ mën nañ am beneen occasion pour gën a yaatal domaine boobu mais yooyu yëpp dafa bokk ci xam-xam yi nga xamante ne ñoom maanaam ñooy xam-xamu xilaafa maanaam parce que ki nekk xalifa yàlla ci kaw suuf day nekk ki nga xamante ne tamit day maîtriser waxtu wi day nekk moo tax ñu naan ko ki ku mag ki ñu koy tuddee saahibul waqti boroom waxtu wi. et ñu naan ak suufi ibnu waqtihi maanaam kiy nekk suufi pire kooku doomu waxtoom la voilà parce que euh, mais euh, buñ bëggee taxaw ci ci benn bu ci nekk ci day bëri mais ala kulli xaale euh, et fan yi ni mu ñëwee nii par exemple fan yii ñu xam yii nii altine salaata àllarba alxamis Euh, gaaw ak dibéer maanaam mooy juróom ñaari fan yooyu noonu yoo xam lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche euh, euh, lañ bokk maanaam ñun niñ koy gisee nii yooyu ayyaamu takwiir yi la nga xam te ne guddi gi la borom subhaanahu wa jël daal di koy gi bëccëg gi mu wërale guddi gi xamante ne noonu lay demee daa iman loolu ayyaamu takwiir yi mooy juróom ñaari fan yooyu am na yeneen nag yoo xamante ne maanaam am ni ñu jurantee ak ni guddi di juree bëccëg parce que guddi mooy zaaxir bi comme nit ki rek ruux bi mooy cosaan bi et moom mooy réalité bi et euh, nit jëmmum mooy maanaam jëmmum du dara lu dul takkandeeru ruux bi et que mais jëmm mooy feeñ loolu tax maanaam guddi mooy cosaan bi te moom mooy dëgg-dëgg leer gi bëccëg gi mooy lëndëm gi ah loolu mooy xaq xabi et que tax bëccëg gi guddi gi di njëkk xew bëccëg gi tey bu ñuy waxee guddi ak àjjuma par exemple mooy mooy guddi gi nga xam ne mu jiitu àjjuma ji parce que guddi googu après àjjuma bi ci lay génnee mais xataa ba loolu ba tey ci ayyaamu takwiir laa nekk di wax mais bu dee ayyaamul salx yi loolu am na beneen de beneen beneen forme bu muy amee ak ayyaamul ilaaj yi mu am beneen forme ak tamit benn bu ci nekk ndax maanaam euh, euh, euh, ak maanaam euh, suun yi nga xam ne ñoom ñoo ci xew d'ailleurs am na sax nañ yooyu yeneen i mbir la yoo xam te ne euh, buñ ci bëggoon a taxaw day gudd day day yàgg day te mën nañu mën nañu détourner ci li nga xam ne moom mooy objectif bi nga xam ne moom lañ ne mais ala kulli xaalin euh, liñ ci jublu rek moom mooy ne waxtu yi da maanaam dafa jara métrique dafa maanaam xam ko xàmmee ko te loolu day tax nit ñi mën maanaam nit ki xam ku xamee bu ko comprendre day xam relativité bi nan la demee maanaam euh, waxtu yi nan la ñu nekkee loo xam ne vraiment mais relativité totale moo ci nekk voilà ak borom subhaanahu wa bi ñu bind asamaan ak suuf si ci juróom benn fan voilà et que àjjuma ci ngoon ci la mbir mi mat maanaam secret yi nekk ci diggante boobu yëpp day feeñ ci moom day leer ci moom maanaam day nekk ku nga xam da koy ràññee day du du dootul nekk ci mystère ci moom moo tax euh, sharia lëkkaloo tamit ak waxtu yi yu bari ci sharia borom subhaanahu wa ta'aala di ne lii ci waxtu sàngam lañ ko war a def lii ci place sàngam lañ ko war a def et que loolu noonu mu nekk loo xamante ne dafay lëkkaloo ci waxu alquran ak ci waxu yonent bi sallallahu maanaam daa ima mbir yi dafa am ay waxtu te tey boo xoolee tey basalan téere fiqh bu ñuy wax al mawaqit mooy waxtu yi maanaam mooy détermination waxtu yi maanaam lu ñu dëkkale gis ne waxtu day tekki ci wàllu jamono ji mooy mooy point bu précis ci temps bi mais te temps bi existé wul en réalité loolu ci illusion ak point bu précis ci bërëb yi dañ ko wax tamit mawaqit par exemple bu ñu naan xaj bu ñu wax ci xaj du ay temps du ay jamono même bu fekkee jamono mën na ci nekk maanaam mooy ban yan fan la ci weeru ci weer yi ah ashhurun yooyu noonu alxuraan di wax mais dañuy wax tam mawaqit parce que mooy ni ñuy dëxalee li nga xamante ne moom mooy euh, déjà euh, Euh, armal gi fan lañ ko defee maanaam à partir de yan place et boo xasee ba dugg tamit ci xaram bi ah wala nga nga nga dugg ci mawaaqi maanaam mooy fi ko dëxale et yan moo la war lan ak ci yan place la lan di ware boo duggee ci xaram bi waxtu maanaam loolu ay mbir la yoo xamante ne ay àq yu la war loolu nag sharia daay man da koy dëxal même asaka du nu la neex nga koy génnee dafa am ay waxtu voilà te loolu day day dem ci périodicité te périodicité dafa am relation ak euh, durée ak durée moo tax durée loolu am na ci alxuraan ak maanaam durée maanaam waxtu ak saa maanaam loolu la wax heure mais temps en tant que zaman jamono temps zaman le temps Euh, loolu amul ci ci alquran alquran amul baat bu ci am zaman amul euh, gis nga euh, waxtu wu ne dafa am ay mbir yu la ci war maanaam mooy waxtu bi moom mooy lan mooy yow fi nga ne ci espace bi ak moment bi nga nekk maanaam le moment précis moment boobu dafa am lu la ci war daa iman day am lu la ci war moo xam tudd yàlla la zikar dala ciy war moo xam julli dala ciy war moo xam woor dala ciy war moo xam natt azaka dala ciy war moo xam di xalaat borom bi subhaanahu wa taala maanaam war di cogiter ci bindu asamaan si suuf borom bi ci boppam subhaanahu wa taala ci ay turam ak meloom lañ bëgg a wax mana boobu ngay war di xool maam sa nga ci xool lu baax di xool li jaadu nga war a détourner regard ci lépp loo xamante ne sa gis-gis nga war koo dummóoyuloo lépp loo xamante ne jaaduwul nga war a fuglu borom bi subhaanahu wa ta'aala ko xel ci sa lépp di war di jàmmarloo borom bi subhaanahu wa ta'aala ci biir ak ci ah, nga am ay service yu la yuñ la laaj yoo xam ne da nga ko war a dox yoo xamante ne yu matériel la sa diggante ak tamit sa diggante ak jaam yi borom bi subhaanahu wa ta'aala mindeefam yi mu am ay ay devoir yu la ci war ay c'est-à-dire ay droit yu ñu am ci sa kaw yow yoo xam ne borom subhaanahu wa ta'aala moo la ko teg yoo xamante ne day day day day day matériel wala mu nekk loo xamante ne day spirituel wala intellectuel moral yu yëpp day am yuy tegu ci sa kaw kenn ku ci nekk selon fi la borom subhaanahu wa ta'aala teg ci jamono ji nga fa nekkee dafa am lu la ca war. borom subhaanahu wa ta'aala su fee su defee nga benn événement defu la ko pour nga nekk spectateur keefee dafa am lu la ci war bu la foo fekkee ay akki ak yelleefu doomu aadama yu ñuy neenal defu tegu la ci période boobu pour nga toog rek naan cey gaa yi ainsi de suite toppal loolu ci mboole mbiri maanaam lu ne dafa am lu tax mu teg la fa période bi mu la fa teg dafa am lu tax yooy nag ay wareef la moo tax mu ne xat dëgg-dëgg maanaam mu def euh, iqtibas maanaam mooy da ngay jël benn wax ju am ci alquran mu indaale ko mu ne xat dëgg-dëgg alima xam na kullu unaasin xeet wu nekk mashrabahum seen naanuwaay maanaam ñu ne groupe bu nekk xam nañ fa ñu naanee ak la leen war loolu mooy suñu yeewoo de wa amrun ak mbir moo xam ne akidun bu feddali ko la minal tahaqquqi ci yelleef wala boog ci incarnation ci matale bilo ubudiyati ci jaamu yàlla maam nekk gi ñu war a nekk jaamu yàlla wal qiyaamu ak taxaw wal qiyaami ak ci wareefi wareef mooy wadaa'if pluriel ci wareefi ar-rububiyya mooy ak ah, euh, yelloo gi borom bi subhaanahu wa ta'aala maanaam nekk gi mu nekk ki nga xam ne moom mooy toppatoo mbiru jaam yépp ci sos ba ci si jeexal ci nañu sosoo bañ nañ jeexe ba fa ñuy jeex yam jeexe loolu le fait que borom subhaanahu nekk ki nga xam ne mooy toppatoo mbiru jaam yépp loolu dafa am ay wareef yoo xamante ne moom moo war ci sa digganteeg sa borom subhaanahu wa ci buntu boobu le fait que tamit borom subhaanahu wa nekk ci yelloo jaamu ko daa iman loolu tamit dafa am ay lu la war sa digganteeg sa borom subhaanahu wa ta'ala nga war a incarner le fait nga nekk jaam et borom bi moom mooy ki ñu war a jaam kon am na ay mbir yu bari bari yoo xamante ne war na la daa iman léegi. fa in xafalta su fekkente ne sàggane anil xaqi ci àq al bu bees bi aw wala boog al amr ndigal gi nga xam ne al akid bu feddali ko fii waqtin ma ci waxtu wu mën a doon wa daxala te mu dugg al waxtu saani ñaareel waxtu bi mooy beneen waxtu ñëw na rek faqat dëgg-dëgg faataka faat faat na la al qadaa u fay ka wana dim tati dëgg rëccu ala ma maza ci li wees loolu moom na la leer lépp la faat lépp waaw fa kay fa waaw moo ana kon naka yumkinu lay jàppandee an taqdiya ci ngay fay fay fay ngay fay fil waqti saani ci ñaareel waxtu yi xaqa ghayrihi àqu beneen waxtu waxuwate moom aydan ba tey la woo ñeel na ko mooy waxtu woowu nga xam ne mooy ñaareel bi ñeel na ko xaqun ak àq boo xam ne yeji bo war na alayka ci yow antu addiyee ci nga joxe ko fii ci moom waxtu maanaam foofu dafa am loo xam ne daf la ko faa war a def kon nag falaa yumki na ko du mën a jàpp ne ci yow an taqdiya ci ngay faj fay xaqal waxti àqu waxtu al awal bu njëkk bi fil waxti saani ci waxtu yi wa antate yow lam taqdi fayu xaqallaahi àqu yàlla fii ci waxtu woowu maanaam ay lim mooy fil waxtu saani ci waxtu yi loolu tey exemple bu bu bu yomb buñ ci mën a gis ci sharia ci buntu sharia mooy comme ajjuma bi par exemple tey julli juma bu la xasee ba rëcc maanaam mënatoo koo fay ci beneen ajjuma maanaam mënoo ne ah, ajjuma bi passé julli juma daf maa rëccoon kon dama koy fay en tant que julli juma ci waxtu wi de loolu mënatu la nekk tisbaar rek nga mën a julli wala weesu na waxtu wi weesu julli leen ba pare yow moom c'est fini te ngëneelu juma wu rëcc na la ci julli juma te yow julliwuloo rawee na la xamante ne mënatoo koo dabati abadan parce que farata la bu la waxtu woowu voilà waaye nag comme ni ko aay waxee Eh, sa yaqulul muxallafuuna min al a'raabi shaghalatnaa amwaalunaa wa ahluunaa fastaghfir lanaa voilà ñi nga xamante ne dañoo sàggal dëgg-dëgg maanaam ci ñi nga xamante ne vrai ay vrai kaw-kaw lañ maanaam kaw-kaw ci dans le sens mooy jàngu xamuñu jéemuñoo xam seen diine te jéemuñu ci ne maanaam maanaam boobu la yor comme ni al imam Abu Hayyan al Andalusi wax ñoom dañ naan Euh, ñun de saxalat naa am waalu naa suñu alal yi daal moo ñu préoccupé moo ñu soxlaloo wa ahlu naa ak suñu njaboot ji maanaam li la au lieu ñu nekk ci jaamu yàlla duñ nangoo déedéet ñoom daal euh, lu ne mën na perturber seen jaamu yàlla parce dañuy layee alal gi muy liggéey yi alal gi et yitte yi comme niñ koy waxe ak njaboot gi wa ahlina njaboot yi mooy lay yooyu daa iman moom la ñuy joxe ci lépp lu leen war ci wàllu diine ji lépp lu leen war seen diggante seen borom subhaanahu wa ta'ala léeg-léeg sax euh, ñenn ñi dañuy yegg ci waye di foo xam ne mais comme ay xale comme niñ ko waxee léegi sànq comme ay xale maanaam jàpp nañ sax ne ñoo gën a maanaam seen muus maanaam muus gënu muus àgg na ci maanaam le seul fait ñu layee njaboot gi ak yitte yi adduna yi maanaam da di décharger ci li waroon seen diggante ak seen borom subhaanahu wa pour ñoom déedéet jeex na layee nañu njaboot gi layee nañu euh, liggéey bi euh, yitte yi adduna yi doy na sëkk jeex na jeex na waaye xam nga c'est vrai que affaire yi bon c'est bien xam nga mais xam nga rek bon xam nga jot moom léegi amatul quoi xam nga kii maanaam jotu loolu lañ amul mais jot kay am na parce que temps bi mi ngi fi borom subhanahu wa ta'ala maanaam pas temps bi mais waxtu bi mi ngi fi borom bi subhanahu wa ta'ala waxtu bi kay li nga mën a wax mooy da waxtu woowu la la ca waroon sa diggante ak sa borom subhanahu am leneen loo préféré waaw loolu kay mais assumer ko te assumer ko tamit musiba la yal nañu yàlla sàmm daal voilà maanaam mu ne kon wal xaasil maanaam buñ bëggee tënk mbir bi daal mooy am na kulla waxtin mooy ne waxtu wu nekk la woo ñeel na ko xaqun ak boo xam ne fa in faata su a fàddoo fala a deful af am mënuta fay la woo ñëw wa lizalika looloo tax xaalu ñoom ñuy wax nitu yàlla yi fil arabi ci wàllu teggin ñu naan ak tasawufu wa dabtul anfaas wa hifdul hawaas maanaam ak tasawuf lan mooy tasawuf ñu maanaam ñu ñu koy tënkale rek ci définition bi mooy mooy dabtu mooy takk al anfaas nokk yi wa hifdu ak wattu al hawaas cër yi maanaam yëg-yëg mooy sens yi quoi cinq sens nga fexe ba noo ko préserver ko ba mu nekk ci li baax waaye tamit sa nokk yi maanaam chaque respiration inspiration expiration bu maanaam nga def ko ci lii neexi yàlla lii mooy tasawuf mu ne yi nag yii mooy mooy sew sew yi ah mooy yi nga xam ne ñoo nekk wax waxtu yi ak sew sew yi nga xam ne ñoom ñooy sew mooy sew sew yi événement yi ndaw ndawaan yi ci waxtu yi wa dabtuha tekk ko fii imarat hiya mooy lan imaratiha mooy nga dundal ko bi anwa'i ta'at ci xeeti topp yàlla voilà loolu moom mooy wattu ko voilà mooy nokk yi mooy ngay defee ba nokk yi ngay nokki noyyi nokk yi ngay noyyi voilà nokki yi ngay noyyi noyyi verbe la nokki mooy euh, substantif mooy mot bi non bi kon nokk yi ngay noyyi nga def ko ci di topp yàlla maanaam nga dundee ko ci topp yàlla ay ak xeeti topp yàlla yi fa iza bayya ndax su faddoo su neenee bayya su neenee xuquqa saati aqi waxtu yooya xaraja rek nit ki day daal génn maanaam su neenalee waxtu ya rek xuquqa saati kon fa iza bayya su neenalee xuquqa saati aqi waxtu ya rek xaraja nit ki day daal génn an adabu tasawuf ci teggini tasawuf wallahu bur yàlla ta'ala ji wala kawe mu a'lam mooy ki xam dëgg dëgg xam kon loolu la qaala Cheikh Abul Abbas muy al-Mursi anhu maanaam moom la ci jublu euh, muy sëriñu euh, al-Imam Ibn Ata'illah maanaam moom mooy sëriñu radiyallahu anhu moom tamit moom taalibe imam Ash-Shazili la mooy ki boroom tariqa Ash-Shaziliya radiyallahu anhu moom mu ne awqaatul abdi waxtu yi jaam yi amee arba'atun ñeent la laa xaamisa déet juróomeel laxaa ñeel ko maanaam euh, loolu mooy def ku tënk maanaam yiñ doon wax mooy dans les mais lii bu ñu ko xoolee buñ ko tënkee yii la mais ñeenti bu ñu xoolee daal ñeenti waxtu yi jaam mën a am daal bu ñu ko xoolee ba xool dañu gis ne ñeent rek la mais loolu ci tënk la globalité mais dans les détails gën na ko yaatu comme nañ ko gisee euh, kon laa xaalis sa dég juróomeel laaxaar di ko mooy lan bu njëkk mooy ne amatul xéewal maanaam jamono ji nga xam ne da nekk ci xéewal aw baliya wala boog nattu jamono ji nga xam ne da nekk ci nattu waaw yi moom nattu yi xam nga nattu waaw aw wala boog topp yi maanaam nga nekk ci yàlla aw maafe wala boog mooy yàlla maanaam euh, nekk ci benn bi rek daa kontewul ak nekk ci beneen bi en même temps loolu daa kontewul par exemple ci ay ci xéewal en ci beneen wàll mu nekk ci nattu wala mu nekk ci di topp yàlla ci benn moment ci beneen moom en même temps ci beneen wàll mu nekk ci mooy yàlla wala boog mu nekk ci xéewal boo xamante ne mi ngi di topp yàlla en même temps te topp yàlla ci jëmmi bopp mooy jëmmi xéewal gi gën a màgg ainsi de suite maanaam kon dàqonte wuñu mais daal buñ leen qualifié buñ leen xaajalee daal mën nañ ne koo xaaj ci ñeent yi loolu moom moo tax waxtu wi mën a multiplier wu loolu moom moo tax loolu intéressant la parce que waxtu euh, par exemple ñun dañuy jàpp ne vingt quatre lañu am mais en réalité li am ëpp na quatre heures parce que su fekkente ne euh, euh, benn heure bi maanaam mën naa cee mbir mais di ci def yeneeni mbir en même temps ci benn heure bi parce que loolu mën naa ne wi maa ngi def nangam mais en même temps ci ci beneen sens ci sama beneen cër maa ngi ciy def leneen maa ngi ci def leneen par exemple lan mel bi mën naa ciy sikkar saa di tudd yàlla moom di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi en même temps may nekk ci leneen di di di sama loxo yi préoccupé wu ci leneen sama tànk nekk ci leneen ainsi de suite maanaam mën naay defaloo yeneen sama bët di nekk ci leneen kon waxtu yi ci buntu boobu day daal ëpp vingt-quatre heures di dem. Euh, <coughs> kon euh, kon wala woo ñeel na ko waxtu woowu waxtu yi ala kulli abdin ala abdihi ci jaamam bi moom buur yàlla subhaanahu wala woo ñeel na ko moom buur yàlla subhaanahu ala abdihi ci jaamam bi fii kulli waxtin ci waxtu wu nekk min ha ci yii ni xaqul àq par exemple mu ne fa fin ni bu dee ci xiiwal la ne nit ki nekk ak sukkur daa war di gërëm yàlla loolu moom mooy loolu mooy àqam maanaam nit ki su nekkee ci xéewal daa war di sant yàlla di di ko saa xale te nit ki daa war di gis boppam ne daa iman mi ngi ci xéewal ndax borom subhaanahu wa ta'aala déjà na jekk ne serait-ce que def nga ko ab jullit mooy a rëy te ci xéewal boobu ci mooy mooy mooy li ko ci war parce maanaam nekk di kaas di jàmbat fu nekk nga kii ko lu ne nga toj ko lu ne nga yàq ko ah Euh, di di wax lu ñaaw di def lu ñaaw mer bay bay mere borom bi nag subhaanahu wa noonu yàlla ñu yàlla sàmm yooyu yëpp du ko mat du ko mat maanaam li la war mooy bu natt amee mooy nga muñ voilà voilà euh, waxi taati bu dee ci topp yàlla shuhudul minna mooy nga jàkka jàmmarloo ak xéewali borom subhaanahu wa ta'aala mooy lan mooy ne yaa ngi topp yàlla yaa ngi nekk ci li neex yàlla loolu nga nga gis ci sa ne yàlla moo la defal xéewal googu du njàmbaar maanaam loolu moom mooy li la war bu nekk boo nekkee ci topp yàlla wa fil ma'siyati bu dee ci mooy yàlla la yaa ngi ci jamono ji xam ne yaa ngi mooy yàlla al naja'u nga dellu wal inabatu ak wiiru di di dugg maanaam al naja'u mooy wiiru wal inabatu ak dem dem jox sa bopp yëpp yàlla wa talabul iqalat ak sàkkuñu dellu la mooy nga xàcc voilà voilà loolu moom mooy euh, euh, bil maanaa ci maanaa bi nga xamante ne moom la laaj wa fi hadal maanaa moo tax ci maanaa wax ji qaala la waxe moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam man u'tiya fa shakara wabtuliya fa sabara wa zalama fa staghfara wa zurima fa ghafara mu daal di noppi su ma sakata fa qaalu ya rasulullah maa lah sallallahu ko kooku lu ko mu ne qaala mu ne ulaa'ika lahumul amnu wa mu ne man u'tiya képp koo xamante ne jox nañ ko xéewal fa shakara mu gërëm yàlla sant yàlla borom sant ci xéewal yi wabtuliya ñu natt ko fa sabara mu muñ wa zalama mu daal di tooñ fastaghfara mu sàkk jéggal wa zulima ñu tooñ ko fa ghafara mu jéggale yeneen bi saa sax ba mu waxee loolu maanaam wax kon ñeent yooyu summa sakata mu noppi fa qaalu ñu ne ko ya rasulullah yow ndaw yàlla maa lahu kooku lu ana lan lay am kooku lu ko ñeel ne ulaa'ika lahumul amnu wa hum ak amnu ak ñoom ñoo nekk ci sécurité totale kóolute wa hum muhtadun te ñoo ñooy ñi gindeeku maanaam euh, bu àllaxira ñoo ñu dinañ ci sécurité totale te ñoom fii ci àdduna ñoom ñoo nekk ci yoonu jub ay maanaam li muy teg maanaam soo sootu An'am ay 82 mu ne ay li mooy lahum ñeel leen al amnu ak kóolute yowmal xiyaamati bésub taxawaay ba waxum te ñoom muhtaduna way ci àdduna wa qiilata ñaari kër yëpp lahum ñeel na leen al kër yëpp waxum te ñoom muhtaduna ñoom ñooy ñuy gindeeku ilaa xadaratihi ci xadara borom bi subhaanahu wa ta'aala fil kawnayni ci ñaari àdduna yi àdduna ak àllaaxira yëpp mu ne waalam na nga xam ne an al qiyaama taxaw bi xuquqil awqaati ci àqi waxtu yi ala tamaami ci lu mat sëkk yakaadu xaw tuuti an yakuna ci mu nekk muta'azziran loo xam ne euh, day day day day day day jomb muta'azziran lu gàntu lu ñu gàntal la fii xaqil bashar ci àqu doomu aadama maanaam nit maanaam saa su ne nga nekk ci li ci àqi waxtu yi wax yëpp nga sàmmonte àqu yi ci lu mat xaw tuuti mu nekk loo xamante ne lu gàntal la ci doomu aadama mën mën daanaka xaw te mën a nekk qaala ta'ala buur yàlla subhaanahu wa ta'ala nee na wa maa qadarullah haqqa qadri suuratul an'aam aaya 91 suuratul zumar aaya 67 am na tamit ci suuratul hajj boobu tudd ko ci jeexitalu saar bi wa maa qadarullah haqqa qadri voilà wama mooy wama qadaru nattuñu allah buur yàlla haqqa qadri dëgg dëgg niñ a natt ni maanaam loolu nit ñi joxuñu yàlla gëdd giñ a jox ay li muy teg mooy maa abaduhu jaamuwuñu ko moom borom subhaanahu wa ta'aala haqqa ibaadatihi dëgg dëgg nañ ko waroon a jaamoo wa maa arafuhu te xamuñu ko haqqa ma'rifatihi dëgg dëgg nañ ko war a xamee. fa li haaza moo tax kaanat mu nekk xuquuqul awqaati waxtu yi nga xam ne mooy àqi waxtu yi laa yumkin du ma du jàpp ne qadaa'uhaa ko fay li at faj fay déedéet lu tax li annahaa ndax. ak waxtu yooyu raajaat ndax ñoom raajaat dañuy dellu li hafzul anfaas ci euh, euh, wat wattu wattu nokk yi wal xataraat ak gendeeku yi ak xel yi maanaam xataraat moom mooy euh, liy rot ci xel maanaam li nga xam ne day rot ci xel évité wu ko mooy xa xaatir mooy loolu mooy loo xamante ne da toog rek. affaire bi ñëw ci sa loolu nag nga war a sàmmonte ba lépp correct loolu dafa jafe ba dara ñëw ci sa xel lu bon déedéet loolu dafa dafa jafe ah te dëgg-dëgg ah yaa lott na ar rijaalu góor yàlla yi xes doxaa ñu wattu ko fii xaalis salaat yi ci julli c'est comme julli maanaam yaa ngi ci julli dafa jafe nga sàmmonteeg loolu carrément waaw fa kay fa ana naka fii waxtu wane nekk nag mais euh, dëgg la lii dëgg la ah la maanaam déjà euh, loolu yaakaar naa ni borom subhaanahu wa ta'aala ñi may ñu mën di julli du début à la fin seen xol bu aju lu dul ci moom borom subhaanahu wa ta'aala loolu lu raar la lu jafe loolu nga am ko ci benn julli dafa jafe léegi nag nga am ko ci julli yëpp moom waxaalewul ko léegi nag mu des euh, nga mën ko am kon ci yeneen waxtu yi boo génnee julli loolu tamit mu gën a jafe waaye am na mbir mu mat a bàyyi xel mooy ne sa gis sa xol yow yow nan nga mel ak sa borom subhanahu ak sa xol xol bi fan la bokk ban xatara la bokk loolu yomb maanaam yomb entre guillemets yomb naa xam soo ko nattee ci julli euh, parce que xaal yi ngay nekk boo nekkee ci biti julli day dellu si soo nekkee ci biir julli maanaam su fekkente ne soo julli daal du début à la fin yëfi àdduna rek ngay xalaat xamal ne yow yow waa rek ngay xalaat xamal ne yow waa àllaxira nga sooy julli nag du début à la ci yàlla ngay ne moom ngay xalaat wala boog di ëpp ci sa waxtu yi ci waxtu julli bi yaa ngi jàkkaarloog yàlla yaa ngi teewlu borom yow ci nitu yàlla yi ko noonu occupation préoccupation bi le fait que sa xol nga koy teewlu ci biir julli loolu moom parce que ci biti julli itam yaa ngi teewlu borom bi subhaanahu wa mais su dee ci biti julli yow da ne ci lu ne nga bëgg concentré wu ci biir julli loolu du du a ne d'ailleurs loolu moom moo tax même boo préparé woo avant julli ji boo kàbbaree rek euh, yeneen xalaat yëpp commencé nañoo ñëw mais loolu mooy sa xaalu xol parce que loolu moom moo tax mais tey su fekkente ne da ngay teewlu borom subhaanahu wa ta'aala daa iman maanaam même ci yeneen waxtu yi yaa ngi tudd yàlla di ko fàttaliku di ko bàyyi xel di ko kii booy kàbbar di julli tamit da ngay da bi mais borom subhaanahu wa ta'aala du la bàyyi ci xadaraan bi ngay mel noo xamante ne bokkul ak ci biti maanaam ni ngay mel maanaam euh, loolu moom xadara yàlla bi nit ki bu ciy dugg de bu ci nekkee daf teggin googu muy am maanaam du rek ne biir julli la ko amee déedéet biir julli période entraînement la presque lañ ko mën a tuddee wala période la boo xamante ne day leeral état wu ki dëgg-dëgg tey nit koo xamante ne. Euh, li muy préoccupé ci xelam maanaam ci biir julli gi loolooy dellu si waat rek laakin na waaye nag xat dëgg-dëgg wala léeg-léeg yaxtasu dana jagleel borom bi bi raxmati yi ci yërmande man e feew ko soob subhaanahu wa ta'ala mu am kenn ci ñoom ci nitu sama xol shay'un lenn si wallahi ku xanaa buur yàlla taala ji yàlla rek moo ne moom moom moom moom moo rot sama xel ci sama xol depuis vingt ans sama xalaat demul ci leneen lu dul ci yàlla loolu nag li koy maye mooy comme li ñu wax léegi nii voilà mooy teewlu goo nga xam te ne moom la ñuy teewlu borom bi subhaanahu ci ci biti et que sooy julli Euh, nga gën ko teewlu euh, gën delluwaat ci borom subhaanahu wa taala c'est euh, concentration bi ngay am ci biir julli gi day déterminer sa dund mais sa dund tamit day déterminer concentration bi nga am moo tax nit ki di teewlu borom subhaanahu wa taala maanaam même sax buy avant muy kàbbar sax mu teewlu ne mi ngi teew mi ngi taxaw ci kanam borom subhaanahu wa taala moom la war Euh, moom la war a dajeel maanaam mi ngi dajeeg boroom subhaanahu wa ta'aala entretien intime boobu muy am ak boroomam subhaanahu wa ta'aala loolu moom mooy mbir mi mooy munaajaat boobu muy déeyaleent déeyaaleeg boroom bi subhaanahu wa ta'aala entretien boobu nag muy déeyaaleeg boroom bi entretien intime boobu ci la war a concentrer boppam euh, euh, bañ di bëri lu muy réfléchir ci yeneen i mbir waaw même ba ci sensu aaya yi fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana summa inna alayna ah, bayana borom subhaanahu wa ta'aala bu ñu jàng aaya bi toppal rek njàng mi dajale gi koy dajale yow toppal lool rek nga teewlu sa kanam borom subhaanahu wa ta'aala après soo paree borom subhaanahu wa ta'aala leer gi daf koy génne ci sa xol yi di rot secret yi di di génn. xam-xam bi di di bal tukkee ci xadaram bi voilà ñu bari dañuy euh, fi ñuy fi ñuy juume mooy dañoo jàpp ne dañoo war di teewlu yi ci di ko wax wax di ko xalaat di xalaat jëmmi maanaa yi loolu du mënta ne ba pare seen xel dem ci tafsir sàngam beneen tafsir bi wala maanaa bi aaya bi am na maanaa sàngam beneen am na maanaa déedéet loolu boo ko boolee du dox loolu du dox mbir mi fi muy doxee mooy da ngay teewlu borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam kese voilà après nag boo ko teewloo noonu ba aay yi ji maanaam après soo paree peut-être que sax moment bi ngay nelaw lay doon peut-être que moment bi ngay nekk ci leneen borom subhaanahu wa ta'ala ci day génne nag léegi leeri li nga doon teewlu ci biir julli gi maanaam baat nga doon wax et cetera donte nag minimum bi il mu am.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 Euh, euh, nga dugal ko ci sa xol nga préoccupé wu maanaam nga parce que moom moom yow li bu la joxee ay xalaat yow da nga ciy mën a réfléchir soit da ngay bàyyi mu jàll wala bu insister danga nga ciy mën a réfléchir léegi bu boobaa ci ngay mën a ne ah lii du ma ko def parce que baaxul parce que yàlla moo ko bëggul boobaa day gis malaaka bi nekk ci wet gi da lay wax na la ah lii nii bu ko laa parce que yàlla bëggu ko voilà mais soo soo soo Euh, ngay xalaat nga réfléchir ne ah non lii baaxul mais su dee def nga ko nga tombe ci boo ko ba def après mooy ne léegi nag sa bakkan moom mooy moo naan ah ndekete lii am na maanaam bakkan bi moo koy xam mu ngi mel rek xale liir bu ndaw xale sa doom xale soo ko doyee jox euh, par exemple ñam yi nga xam ne ñoom ñoom yooyu rek la du réclamer leneen mais boo ko ñamalee ñun suñu mag ñame yi maanaam ñun mag gi a partir de moment boobu lay bañ yële parce que day jàpp ne bii moo gën a neex léegi parce que moom xamu ko woon avant day na ah am na wala boog tout simplement euh, euh, nga di ko wan alquran di ko wan euh, ci télé bi wala ci ci tablette yi wala yooyu ci téléphone yi nga koy wan li nga xam ne mooy alquran affaire bi lool moom ci loolu lay yem te da koy bëgg. mais boo ko commencé wan ay dessins animés Mickey yooyu rek day daal di xam ne ah ndeke de lii am na bu boobaa dootul laajati yow nga ko koy wanaat day dëkk moom moo koy réclamer tout le temps noonu la bakkan mel su seytaane bu la ko wanee bu bu bu eh, eh, ba nga topp ko benn yoon ci mbir moom mbir moomu dootul ñëwati di la ko di la di la waxaat nan la sawaay toppaatal li déedéet léegi bu boobaa bakkan bi mooy jël relais bi bakkan bi mooy jël relevé daan ah léegi nag xam naa ne ndekete lii am na ba pare nag léegi da koy exiger di ko laaj soo bañee mu jooy yuuxu maanaam yi nga ko réclamer mbir mi bu baax léegi nag soo bañee moment mën nga bañ maanaam mais di xeex ak moom di xeex ak moom ba dootoo ci delluwaat ba mu fàtte ko mais da koy réclamer tout temps da koy réclamer tout temps da koy réclamer ba c'est fini moo tax nga gis par exemple loolu exemple la tey par exemple nit bu euh, bu bu xamul ay baal yi dem dansin booy fooy xaritam yi pour ñu yóbbu ko fa début bi su dee moom bugg ko xam na ni baaxul c'est très difficile pour ñu yóbbu ko mais suñ ko xasee ba yóbbu comme loolu mooy seytaane parce que seytaane day nekk nit tamit xarit yooyu ay seytaane lañ seytaane bu ñu fexee ba ba yóbbu ko ba mu dem maam xelal ko xelal ko xelal ko ko mu dem euh, jour bu njëkk bi mën na mën na bañ mais su tàmmee dem demaat demaat demaat mujj gi moom sax ci boppam maanaam bu gaa yi sax moom mooy demal boppam wala moom ci boppam moom mooy exiger gaa yi ne leen saa yi gaa yi kañ la ñuy delluwaat maanaam moom moo leen koy wax wallahu ta'ala a'lam. waaw aleykum salaam. di rafetlu xam-xam bi di ñaan yàlla question oustaz bismillah waaw euh, xëy na dafay dugg tuuti si atte fiqh mais par rapport ak euh, ni nga doon waxtaane sànq si wàllu waxtu yi hmm. li ma xaw a jaaxal tuuti mooy euh, nan la ñuy nattee journée si cadre fiqh maanaam si muamalaat yi moo tax may wax c'est-à-dire tey actuellement ñu ngi tudd bés ban lañuy ñuy tuddee doom tey doom bi nga xamante ne xale bi nga xam ne dafa juddu fekk timis passé est-ce que moom dañuy jàpp ne ne si guddi ajuma bi mu juddu kon dañuy wax ne ne ajuma buñ de wañ dañ koy tàmbalee wañ ba ci e, journée si ji wala guddi googu mu juddu comme ni ko tubaab yi di jàppee si jeudi la bokk loolu daal dafa ma xaw lent tuuti quoi c'est charian lay xaajatee ñaari ñaari ñaari bés ñaari journée yi fan la seen seen séparation toll. waaw waaw séparation fajar gi la fajar moom mooy bés fajar ba fajar la donc su fajar gi xaree rek dugg nga ci bis bis bi par exemple euh, jeudi bu timis jeudi guddi àjjuma nga ne mais jeudi nga nekk ba tey. ba keroog fajar gi di xar bu fajar gi xaree rek léegi génn nga jeudi bi yaa ngi léegi vendredi bi loolu moom moo tax tey par exemple euh, kii di maanaam bu boobaa euh, su dee nit ki dafa juddu par exemple à quatre heures du matin te fajar gi di xar à quatre heures deux minutes moom beneen bés bi la maanaam guddi gi la ci même bu dee maanaam ci ci jeudi bi lay juddu la ñuy compter ci la juddu. Euh, léegi tey par exemple euh, su dee ci yenn zone géographique yi nga xamante ne bon après loolu c'est c'est compliqué par exemple que ni bëccëg gi euh, maanaam fajar gi dafay xar par exemple à vingt trois heures cinquante cinq moom ci beneen bés bi la ne voilà vingt trois heures cinquante cinq ba tey mi ngi ci jeudi bi maanaam bu juddoo léegi nag bu juddoo minuit kenn du ne à vendredi à minuit déedéet jeudi bi la jubbu d'ailleurs loolu moom moo tax tey par exemple pour tënk waxtu kii parce que waxtu julli bi mu ngi dugg si euh, su euh, su su waree julli su su waree su waree par exemple muuru koor ñu koy génneel xale boo xamante ne juddu na ci maanaam ci weeru koor gi ba bisu tëbës bisu korite gi mais avant fajar gi xar ci gu ci bis korite mais tey bu ñu nee feeñ na tey wala boog matal nañ fan weeri fan tey ñu ne euh, suba la korite ñu ngi ci biir weeru koor ba tey képp ku juddu ba balaa fajar gi di xar boobu dee fajar gi quatre heures deux minutes la ba quatre heures une minute ku juddu dañ koy génneel muurum koor léegi nag ku juddu quatre heures deux kenn du ko génneel muurum koor parce que ci ci weeru sawaal bi ci la juddu judduwul ci weeru ramadan